وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض رواه البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu ñuy indil xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro quatre cent soixante-huit ci bunt bi ñu nekk wala ci chapitre bi wala ci tool bi wala ci euh, garab gii ci tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu gisoon moo doon xadis Seydina Abu Hurayra ba léegi mooy xadis numéro quatre cent soixante-sept ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum banim jeex walillahi alhamdu wal minna tey mu ne wa anhu hadith numéro 468 ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett mu ne wa anhu hadith bi mu ngi koy jëlee ci moom ba léegi muy kan Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu ah, ad-Dawsi an an-nabi mu koy jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne annahu euh, qaala nee na ta'isa alkuna ta'isa jullootu na <laughs> ta'isa mooy këpp na jiital xar kanamam waaw naq xar kanamam ci suuf ta'isa perte na kuttus na abdu diinaar ki nga xam ne jaamu diinaar la wa dirham ak dërëm waaw waaw diinaar ak dërëm nag yonent bay saa saa da ko wax parce que ñoom jamono yooyu moom lañ doon utiliser moom lañ doon jëfandikoo dinaar pièce la woon ci or waaw ci or dirham di pièce ci xaalis pur bële ci or pur ni ñu amee nii nga am cinq francs ah, ñiy wax franc wala ay deux euros ah pièce su deux euros ak yu mel noonu ñoom loolu lañ amoon loo xamante moom lañ doon wax dinaar ak dirham benn bi ci or la moo gënoon a fort beneen bi ci Euh, moo doon diinaar bi nga xam ne ci xaalis la nag boobu moo doon dirham moo doon pièce monnaie yi nga xam ne moom lañ doon jëfandikoo di ko utiliser ki nga xam ne nag moom jaamu loolu la waaw waxul maaliku diinaar de ki moom déedéet ki nga xam ne moom loolu moo far moom moo mujj nekk jaamu loo xamante ne mooy mooy xaalis waaw bu doon tey dañ naan tarisa waaw ba léegi wax ji day dox ba léegi de ñaa non dinaar amatul si am nañu ko am ñoo xam ne seen alal ba léegi dinaar la tudd ak dirham ca marocain yaak ak dinaar ya nga xam ne ca Tunisie yooyu waaye loolu jubluwu ci dinaar kese mooy lépp loo xam ne valeur fiduciaire la yor monnaie la ta'isa abdu abdu euro ta'isa abdu abdu abdu abdu janiya waaw waaye ta'isa abdu euh, livre sterling wa sa abdu dërëm bi bu Sénégal bi Taïsa Abdu Xaalis waaw Taïsa kuttus na Taïsa këpp na jullootu xar kanamam gi Taïsa eh, waay waay toskare dal na Dinaari ka nga xamante ne nii te périr na yàqu na Abdu Dinaari ki nga xam ne jaamu dinaar la xaalis dinaar wa dirham ak xaalis jaamu oor xaalis wal qatifati ak tamit waaye Quddus nag ki nga xamante ne nii moom li nga xam ne moom lay jaamu xatiifa ab ab yiir la waaw boo xamante ne nii eh, eh, bu bu bu bu bu bu mooy mooy velours voilà façon velours yooyu la xam ngeen velours <laughs> façon boobu la nga xam ne mbàjj la moo xamante ne mën na nekk loo xam ne moom ngay làmboo moom ngay làmbaayoo moo ko sàngoowee mu nooy nepp waaw wal xamiisa waaye it eh, mooy kuddus na jaabu dërëm diinaa ak dërëm waaye kuddus na ki nga xamante ne mooy yu noon yow yële ci ay piise ci mbir loolu mooy ay loolu lay jàmm wal xamiisa ak li nga xam ne mooy sooy mooy soie waaw nga xam ne day am ay mandarga ay mbir la yoo xamante ne nii ci sooy la am ay mandarga yoo xam ne moo leen di mandargaal yu am yoo xamante ne nag yu quali yu am qualité la te ya te te kawe waaw nga xam ne moom noonu lay nekk am yoo xam ne am nañu ne min suuf tamit nga xam ne yenn yi tamit ci leen mooy yére yu yu bakkane yooyu rek nga xam ne pour nga am leen moom nag topp loolu loolu la la far nekk jaamam topp yooyu mu ne lii mooy mandargaam in utiya radi bees ko joxee mu gërëm wa in lam yu'ta bees ko joxul lam yarda du gërëm waaw moom moom koo gis mu gërëm la rek daa fekk nga koy dox boo ko doxul du ko gërëm de au contraire <laughs> dalay ŋàññ walla iyaazu billah loolu yonent bay saa saa waxu ko <laughs> dalay ŋàññ di waaye loolu la ñuy dégg ci ginnaaw ta ko mel nii noonu lay mel waaw koo xam ne boo ko joxee mu gërëm boo ko joxul du gërëm mooy du yem ci ñàkk gërëm <laughs> dalay xarab walla iyaazu billah mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko al-Bukhari yu de al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi hadith bi ana kaneen kan moo ko soloo première laaj dañ naan la al imaamu euh, at-Tirmidhi rahimahullah taalibim soloo na ko na ko noon al imaam Muhammad ibn Yazid Ah, al-Qazwini daal imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii kon al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'ala <laughs> al-imaam al-Buxaari nañ jël rek li li wax no al-imaam al-Buxaari ma sha Allah <laughs> xam nga hadiis bi aywa nañ nañ def loolu ba pare ayca nañ def <laughs> kon al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala noonu da ko indi ci ñaari euh, ci ñaari bërëb mais bërëb bi mu gën a mate moom moo nekk nii bërëb bi nga xam ne moo indi rek li imaamu Nawawi wax du bërëb bii waaye ah <laughs> bii da koo tegale ñaar yi moo tax moo gën a mat daa indi bi imaamu Nawawi indi ba pare mu indi riwaaye yeneen façon yu ñu solooy hadith bi ca suuf waaw moo tax boobu la ñuy jël moo nekk ci kitaabul jihaadi wa siyar foofu la gën a mate que bi nga xam ne moom la indi ci kitaabul riqaaq voilà bii léegi nañ jël kon mu ne kitaabul jihaad wa siyar baabu alxiraasatu fil gazwi fi sabiilillah al imaamul buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa Yahya ibn Yuusuf mu ne ki ñu nettali mooy sama sëriñ mooy Yahya ibn Yuusuf ibn Abi Karima Abu Yuusuf rahimahullahu ta'aala Baghdadi yu az-Zimmi loolu lañ ko xamee az-Zimmi az-Zimmi loolu la siiwee rahimahullahu ta'ala wàccoon fële ci Baghdad qaala mu ne axbaranaa xabaar nañu Abu Bakr mu ngi seen sëriñ di Abu Bakr ibn Ayyash ibn Salim al-Asadi al-Kahili al-Kufi al-Khayyat al-Muqri rahimahullahu ta'ala an Abi Hasin mu jëlee ci Abi Hasin di Uthman ibn Asim ibn Hasin voilà mooy gis nga Uthman ibn Asim la tudd mais dañ koy dàkkantale Ibn Hasin Abu Hasin Abu Hasin mooy dàkkantalam loolu la siiwee Abu Hasin waaye turam moo doon Usman ibn Asim Ibn Hasin al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Salih moo ko jëlee Abu Salih gis nañ ko jotaay bi ñu génn Zakwaan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export rahimahullahu ta'ala an Ibrahim an Abi Hurayrata mu jële Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu sahib hafizu sahaba radiyallahu ta'ala anhu anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ta'isa abdu ad-dinari wad-dirham wal-qatifati wal-khamisati in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda mu ne nag Imaamul Buxaari tegal gis nga même mooy la nii la ko Imaamul An-Nawawi indi ah léegi nag mu teg ci lam yarfa'u Israa'ilu an Abi Hasin mu ne eh, eh, eh, Abu Hasin mali du Abu Bakr kese ko jële ci moom Abu Bakr ibn Ayyash mais Israa'il jële na ko ci moom waaye boobu yëkkatiwul hadith bi ah moom la naan an Abi Hasin jële ko yëkkatiwu ko ba ci Yonent bi saa saam dafa yem ci Sayyidina Abu Hurayra loolu lay wax mu ne waaye Imaam An-Nawawi mu ne wa zaadana Amr hmm, mu ne wa zaadana daal dinañuy yokk nag Amr ah muy Amr ibn Marzuq al-Bahili rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullah mu ne yokk nañu moom ah qaala mu ne axbarana Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar mu ne ki leen nett ki ko ne ki leen xabaare mooy Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi al-Umari mawlahum almadaniyu rahimahullahu taala an abiihi mu jële ci baayam mu Abdallah ibn Diinaar mu siiw mi almakkiyu rahimahullahu taala nga xam ne Abdallah ibn Diinaar alqurashiyu aladawiyu nga xamante ne nii moom siiw na nga xam ne thiqatun sabt rahimahullahu taala kon moom mu jële an Abi Saalih gis nañ ko sànq Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat ah nga xam ne da doon import di jële Medina ay diwa ki beurre di ko yóbbu fa nga xam ne mooy bilaadul Iraaq te teewu ko woon toppatoo li nga xam ne mooy wàllu xam-xam yàgg nañ koo gis moom Abu Salih Zakwan la tuddoon ñu naan ko as-Samman ndax mbiru li nga xam ne mooy mooy mooy mooy bëri ak mbiru diw yi al-Madani li nga xamante ne moom moo ko joowoon Madinatul Munawwara ala wa salam an Abi Hurayrata radiyallahu anhu gis nga lii lañ yoon déglu an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul xamisa in utiya radi wa in lam yu'ta sakhit ta'isa wantakas wa idha shika falantaqish tuuba li abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbarratun mughbarratun qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fis saqati kana fis saqati in ista'dana lam yu'zan lahu wa in shafa'a lam yushaffa' qaala abu abdillah <laughs> nii la imaamul Buxaari teg imaamul Buxaari après mu ne dinañ ñëw ci loolu la lay teg hmm? wala nañ ko xobare après ñu ñëw <laughs> waaw mu ne xoola ta'isa mu ne yonent bay saa saam nee na ta'isa kuttus na abdul dinar dinañ ñëwaat ci côté bi ah ki nga ne mooy jaabu or waaw wa abdu dirham ak ka nga xam ne mooy jaamu pièce nga xam ne dañ leen tëgg ci li nga xam ne mooy xaalis bu pur waaw moom xaalis dërëm bi kese waaw euro yeeg dollar yeeg dalasi yeeg franc CFA yeeg loolu kese koy teel waaw dafa mujj lem baatam jox leen waaw waaw wa abdul xamisa mu ne wa abdul xamisa gisoon nañ ko mooy ki nga xam ne mooy jaamu li nga xam ne mooy wëluur façon yére mbàjj yu baax yoo yële yére yu baax yoo yële in ontiya radi boo xam ne moom bu ñu ko joxee radiya mu daal di gërëm waaye in lam yonta bu ñu ko joxul tamit saxita moom mu mu mu xutnu ko waaw mu mer ta'isa mu ne kooku de di su na jullootu na kooku daal di nay ñàkk te malheur à lui te mépris kii kii kii yoo kii kii kii yàqu na périr na waaw yàqu na waaw mooy halaka tamit da koy tekki ta'isa wan takas <laughs> wan takas mooy jullootu la waaw <laughs> te mooy waa ji daa nekk koo xam ne dafa jullootu wan takas <laughs> waaw moo tax al imaam <laughs> al kii al xaafis eh, kii eh, al xaafis al eh, ibn Hajar rahimahullah mu ne wan takas ay aawadahu al marad mooy non tarayta jullootu na alquran waaye wan takasta mooy dafa feebar loolu lépp dal ko mu wadd ba pare nit ki daanu ñu naan biir feebar ba dal ko dalaat ko waaw mooy lan am ñu ne non dafa rot saxaba dafa rot waaw di di di di di di préoccupé wu di bàyyi xel ci daanoom jëm daanu naan yii waa nu wa def ba daanu ba ne wat këlëb jógaat da wat këlëb waddaat loolu mooy wan takas <laughs> waaw waaw delloowaat ne ne wat këlëb moom mu ngi daanu jullootu jiital xar kanam gi ne mbapp ci suuf jógaat di kiiwaat ne waat mbapp ci suuf mu kooku nag lii ko dal waaw mu wa ida chiika falan takash waaw yeneen fay sa sam ne ta waaji wa ida chiika mooy bu ko ak duggee jam waaw wa ida osabatu shawka falaa falaa falaa falaa wajada man yukhrijuha minhu bil minqash du trouver koo xamante ne moo koy dindil dég ga ko ga ko jam te la nga xam ne moom lañ doon dindee dég ndég yi <laughs> bu la ndég yi ne sor daal di lay daal di lay coro daal di lay dugg kay waaw bën na sa tànk bi waaw mais amul ku ko dindil nga xam ne lu ndaw la waaye mu ngi daj tax na tere na ko dox dox bu baax waaw te amul kenn koo xamante ne ku ko mën a génneel la tawax akbar <laughs> waaw moom la naan wa ilaa shiika te bu ko ab dëgg nee nee nee surux ah, falan tax kooku mënoo trouver <laughs> duñ ko ko mën a génneel bil min xaas ci matériel la nga xam ne euh, mbir ma ñuy génnee ndigi ndigi mu ne tuubaa texe li abdin ñeel na bépp jàmm aaxidin boo xam ne dafa jàpp bi inaani farasi mooy ci goj euh, laxaabu fasam voilà fi sabilillah ci yoonu yàlla di wommat fas wi di dugg di dem ci toolu xare kooku de moom tuuba lahu tumma tuuba mooy saada waaw kooku moom nekk na loo xamante ne mooy mooy mooy yiw ñeel na waajooju ne yiw ci àddina ak yiw li nga xamante ne mooy alaaxira mu ne waajooju nag ash'asa dafa pënd rasuhu mooy poussière boppam bi daal di nay poussière mughbaratin qadama ñaar gi tànkam ya nañu te waxoon nañu ah <laughs> yi yàlla gën sopp ñaari xatra yaak ñaari asaraani ya yaa ngi koy fàttale ko ñaari toq yaak ak ñaari poussière ya ak ñaari jeexital ya mu ne in kaana fil xiraasati kaana fil xiraasa bu newee ci ñi nga xam dañ leen ne yi yéenay garder aywa frontière bi yéen a koy garder kaana fil xiraasa mu nangu lu nekk naan mooy pourquoi jamono ji nga xam ne nit ñépp dañuy nelaw eh, yéen yéen yéen yéen yéen yéen daal yéen daal yéen a ma yàq quoi yéen daal wax dëgg yàlla yéen a yéen yéen yéen xam sama dëgg dëgg dëgg dëgg ñëw ci xare bi amul fenn fu ngeen may placer ngeen naan ma ay demal nga nga nga kii waa <laughs> nga nekk ci xiraasa gi ñi nga xam ne ñooy garder arrière yeeg ak ci ci ci wet yeeg di di di di di di di di surveiller ak ca frontière ba noonu yow war a génneeg. yooyu nga xam ne wala nit ñi tëddi nelaw amul dara lu ngeen may wax ngeen naan ma ay wolo comme que instant bi yow lañ fi dégg quoi yow yaa war a taxawul yi yéen daal yéen ma yab déedéet in kaana fil xiraasa fil xiraasati kaana fil xiraasa ko ne yaay nekk fii moom mu def mu nekk foofee saa mu nekk fa di bari wax ak xëccoo ko ay nangam ak i nangam waaw loolu lay wax kon in kaana fil xiraasati kaana fil xiraasa waaye wa in kaana fis saaqa bu nekkee nag ci ñi nga xam ne dañ ne ko waaye tey nag xam nga yow lan lañu la soxlaa ñi nekk ñu gannaaw di aar suñuy arrière suñu gannaaw pour noon yi bu ñu fa jógee te lépp a buñ soxla yéen nañu koy indil moom mu d'accord du fa nekk naan moo pourquoi man pourquoi ngeen may teg ci ginnaaw ah non non non man ñëwuma xare ngir nekk ci ginnaaw ah waaw léegi boo comme ça bu ñuy tudd gaa yi nga xamante ne nii ñoo ñoo ñoo góorgóorlu ñu naan ñun ñoo newoon te gannaaw oh, non non non loolu loolu amul solo waaw moom fu ñu ko teg rek mu nangu moom la naan buñ ko waxee bu nekkee ci xiraasa di kaana fil xiraasa wa in kaanat fi fi saaxa kaana fi saaxa ida sta'dana te waajooju ñàkk gaa yi ñàkk na solo ci bëtu nit ñi ba ida sta'dana bu ñaanee ndigal ah ñaan audience fenn fa ñuy ami audience kenn lam yu san la kenn du ko may audience waaw léeg-léeg ñëw këru ñenn ñi fëgg gaa xool gis ni moom la gaa yi li yëguñu ko wala mu woote ñu xool numéro ah saa yi moom bàyyi ko ci biir waaw mu ne waa ji noonu la <laughs> fu mu ñaane ndigal ngir am dara gaa duñ ko faare duñ ko may ndigal waaw wa in shafa'a bu ñaanee rabbu ngir ñu dimbal ko ci dara lam yu shafa'a kenn lam yu shafa'a kenn du ko defal waaw mooy koo xamante ne ni xam gisoon nañ fi lu bari ah rubba ash'asa aghbara ah madfu'un bil abwab la yu'ba'u la law aqsama ne woon bariwaana koo xamante ne dafa karaw ga dafa poussière yaram moo yére yi pënd poussière takk madfu'un bil abwaab buntu bu ñëw bu naree fëgg gaa yi puus ko eh waaye rejeté ko ah, non non nekk ko fi kilifa gi nekk parce que lan niroowul ak ñi nga xam ne noonu lañ bëgg mu mel talul yooyu waaw fu mu dem gaa yi rejeté ko xew mu am sax buy ñëw moo fa woo boppam gaa yi dañ ko ci eh, saa nag saa yi nag yàq suñu affaire bi quoi madfu'un bil abwaab te bu amee soxla buntu bu kat mu ngi ci biir waaw bu borom doolee borom kii ñëwee wàcc seeni R4 seeni seeni 4x4 yooyu gars yi eh, ñoo leen ubbi buntu bi avant sax ngay agsi mais bu ñu ah, non non non non non non non non sa waay doon nekk fi nekk fi nekk fi dem man foofu bi ak waaw. laa yomba yonent kenn du faale faale wuñu ko boole wuñu ko mais dañ koo sóoraale wu. gis na lépp lu xel kenn laaju ci position kenn laaju ci xalaatam même bu dee moo mag ci famille yoonam gën faalewu ko waaw même bu dee bokk na ci ñu war a laaj kenn du ko laaj dara day jekk rek bi gis mbir yi di xew noonu lépp nag mu koy muñ ngir yàlla gis nga mu ne waajooju noonu la mel ci nit ñi waaw noonu lañ ko rejeté noonu lañ ko sànnee bëggaluñ ko dara nanguwuñ leenam mënuñ koo muñal dara waaye ak a wuteeg loolu nag fa boroomam tabaraka wa taala moom noonu la mel ci nit waaw waaye fa yàlla ah law aqsama ala la abarra waaye borom bi melul fa moom waat naa ne lu ma wàcce yàlla ngir am ko borom bi dina ko defal allahu akbar allahu akbar mooy waa gii nag waaw yeneen tubaab saa saa am nee nii la mel waaw waaw. tuuba li abdin waay waay tuuba li abdin axidin bi inaani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbaratin qadamahu in kaana fi al-hiraasa kaana fi al-hiraasa wa in kaana fi as-saaqa kaana fi as-saaqa in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in shafa'a lam yushaffa'a Allahu akbar imaam al-Buxaari mu ne qaala Abu Abdillah mu ne Abu Abdillah mooy boppam al-Bukhari rahimahullah nee lam yarfa'u xam nga wax na ko fële yëkkatiwu ko Israa'il wa Muhammad ibn Juhaada Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i rahimahullah moom yëkkatiwul xadis ba ci yonent way sa sa ak beneen sëriñ di Muhammad ibn Juhaada di Muhammad ibn Juhaada al-Awdi rahimahullah al-Kufi mu ne ñaar ñi yëkkatiwuñ ko an Abi Hasin jële ko ci Abi gis nañ ko sànq kon loolu précision après jox na taasan lu muy tekkeeg yooyu euh, euh, euh, moom al imaam al Buxaari rahimahullah kon xadiis baa ngi nii léegi <laughs> kon nii la ko indee wax nañ la ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo léegi xadiis bii kon <coughs> lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy kon gëneelu dëddu àddina ba yonent bay saar saar ne ki nga xamante ne nii mooy ki kuttus dëgg mooy ki nga xam ne daa jàppe àddina daa nekk jaabu li nga xam ne mooy diinaar ak dirham Allahu akbar waaw mooy yow au lieu nga nekk jaamu yàlla nga nekk jaamu loo xam ne lu doyadi la muy mbiru àddina yi waaw te ci matériel u àddina la bokk waaw almaalu wal ziinatul xayaati dunya la suñu boroom waxoon gis nga alal ak ay doom ñoom ñooy tóor tóoru àddina gu jege gi yow ci tóor tóor yooyu nga fexe ba borom bi andi la ngir nga nekk jaamam yow nga nekk jaamu lenn ci yooyee wal iyaadu billah waaw wal iyaadu billah loolu c'est tellement grave loolu la yonent bi saa saam di wax nii ne waa ji nga xamante ne daa fexe moom nekk jaamu loolee jaamu ay mbindeefu yàlla jaamu loo xamante ne nii lu ñàkk solo la muy alalu àddina moom loolu moom nangu na faa boo ko gisee mooy li ko yàllay bañal yépp alal ji laaj ko ko ci jotam ci euh, yitteem lépp yàlla ne ko defal ma ci tuuti mu xañ ko boroomam tabaaraka wa taala ko li nga xam ne mooy alal utum alal mu alal kooku kay kooku kay eskay ta'isa wallah rot na alku na waaw mbon dugg na ko waaw waaw comme la boroom boroom wax naan gaay fa ta'san lahum waaw ca suuratu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo dal gaa yi allahu akbar allahu akbar ak toskare dal na leen waaw gudul dakk walladina kafaru fa ta'san lahum wa adalla a'malahum ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla de alkane dal na leen wa adalla ta sànku na a'malahum waaw wa adalla borom bi sànk na a'malahum lépp luñ mënoon a def manuñoo toog ci kanamu ñëw ci kanamu borom bi di xaar dara déedéet loolu manu la nekk waaw loolu manu la nekk kon mu ne ta'isa abdu dirhami te borom bi wax nañ la sànq waxul ne ki nga xamante ne maaliku diinaar non waxul loolu waxul ne ki am alal ak yooyu borom bi waxul ta'isa ma ci yonent ma sa ki am diinaar waaw mais kii xam nga dagale wa jaami'u diinaar même loolu ah loolu noonu <laughs> di ko dajale te yàlla taxut loolu ŋàññ la waaye kii moom dafa dépassé foofu yëpp waaw waaw moom moom moom ci boppam jaam la mujju doom imagine gi ne yonent way sa abdu ko annexé ko ci xaalis ak dirham ak qatifa ak li nga xam ne mooy xasima xamisa allahu akbar allahu akbar ndax ak xërëm waaw gis nga alal pare na ci xër na ci nuur na ci nuur boo xam ne képp koo xamante ni nii nar ngaa dox ci ak digganteem ak amassé gi mu koy amassé boole gi mu koy booleeg dajale gi mu koy dajale pare na ngir xasaf la ngir faat la ngir alal pare na ngir mooy yàlla ngir am alal waaw bu waree am alal moom amatul lu yàllay tere da koy fëlam fële waaw kooku kay kan mooy kan ay kan moo koy santati mel ni naan ko defal muy bàyyi muy def ak ba mu def muy mooy alal ji muy ut mooy alal ji lépp loo xam ne moom la laaj moom lañ ko ne loon nga koy amee te gars yi waxuñ dëgg dañ lay wax ne fii boo fi naree am lu lu dagan doo dund waxuñu lu am <laughs> waaw borom bi nga xam ne moo bind asamaan yeeg suuf hein def fi loo xamante ne nii yéen ñëpp mën ngeen fee dunde dan nga ab jaam mën a ñëw ne la bon oh, gis nga nag attention ah. boo fi naree am noonu da ngay seet lu dagan nii euh, tu ne dunduras kooku waxul lu am ne waaw waaw waaw loolu moom manula am loolu am naafiq koy wax waaw loolu moom amul waaye nag loolu lañ leen di gënam gëmloo waaw en waay yow loolu daa am fan moo tax borom bi na woon innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin waaye qul waxal yonente te suurat Fussilat a innakum ndax yéen la takfuruuna da di weddi billadi ki ki nga xam ne xalaqal arda moo bind suuf fii yawmayni ci ñaari bés wa taj'aluuna lahu andaadaa ngeen koy utal ay nen zaalika rabbul aalamiin ki def loolu mooy borom bindee fii wa ja'ala fiihaa mu def foo fële ca suuf soo sële ay montagnes yi koy dëgëral min fawqihaa nekk ci kawam wa baaraka fiihaa mu barkeel suuf yow barkeel ko ne fii barke bu ngeen fi bëggee am lu dagan di ngeen ko am ba pare wa qaddara fiha aqwataha bu natt ñi ko dunde lépp ana lan mooy seen subsistance lan la ñu soxla ngir dund ko ba diñ fiy jógee fii arba'ati ayaamin ci ñeenti at euh, fan sawa'an bis-sa'ili léegi yow benn waaye ne léegi yow votre façon léegi nag fii boo fi naree ut lu dagan kooku ngay jóg wala borom bi ne wa qaddara fiha aqwataha <laughs> borom bi nga xam ne nee na man maanat def la nga xam ne moom ngeen war a dunde natt naa ko waaw comme niñ ko yàgg a waxe kenn ci ñun wallahi du jël avion wala dem hôtel boo xam ne il a payé pour tout waaw double demi pension pension complète wala internat ba pare di xalaat naan est-ce que mais gars est-ce que bu ma demee ci hôtel bi gars yi dinañ mën añ xam nga buñ ko xalaat léegi borom bi wax lii bi bind su asamaan ak suufam gars yi ne non waaw il faut nga jaar fu xaraam loolu waxul kooku waxul dëgg mu far kon kooku mu gëm loolu népp noo amee alal rek fu ñuy amee alal même bu mu def ko kooku kay daa mujj nekk wallahi abdu dinaari wa dirham waaw nekk jaamu euro dollar ak dalasi franc CFA waaw waaw kookoo yées <laughs> waaw ba pare mu am nag jikko baax bon mooy in ontiya radi